fi qasidatihi masaalikul jinaan fi jamci maa farraqahu daymaani radiyallahu anhuma wa minhu aydan artaji kawna nidaam junnata qaari'ihi an kulli malaam mu ne wa minhu te ci boroom boobale mu tedd moo male aydan ba léegi artaji moom lay ci moom lay yaakaar kaw kawna nizaam nekku sama nose gi xasida gi ma nose mu nekk junnata xaari iihi nekk loo xam ne bouclier lay doon loo xam ne mooy dox diggante ak xaari iihi ka koy jàng di ko jàngat ak koy nafar an kulli malaan mu nekk loo xam ne mooy dox diggante lépp lu tax ñu koy yedda bépp yuy indi ci yeddaange rek yal na téere bi am naa sama yaakaar bu baax ci sama borom mu defal ko ko koy liir ko jàngal da ko nafar loo xam ne mooy dox diggante ak lépp loo xamante ne nii luñ ko war a ŋàññ la mu ne wa kawnahu mun ji mun jiyana fil qabri min fitnatin wa hawli yawmil hashri mu ne wa kawnahu ba léegi ci moom laay njoo di am yaakaar mu def sama xasida gi mun jiyanaa suñu boroom daal di ñuy dimbali daal di ñuy sowe jaare ko ci xasida gi fil xabri ci bàmmeel bu ñu dencee buñ nee ca bàmmeel ya min fitnatin mu ñuy musal ci fitna ya nga xam ne ñooy fitnaay bànneem bàmmeel wa hawli ak tartaru yawmal xashri ak bés ba nga xam ne ca la ñuy pang jaam yi ñu maa ngi am yaakaar man a Cheikh Ahmadul Xadim alayhi ridwaanul baaqil qadim suñu borom musal ñu ci fitnaay xabru ak tartaru yawmal qiyaam bés ba ñuy pàng jaam yi jaare ko musal ñu ci yooyu yëpp jaare ko ci xaside gi amin mu ne wa an yakuuna jaaliban nuurayni lana bi fadlillahi fid daarayni mu ne wa an yakuuna ci moom ba léegi laay am njortu di am yaakaar xasida gi nekk nose gi nekk loo xam ne jaaliban nuurayni day bijj ñaari leer yi muy ñaari leer yan lanaa ñeel ñu bi fadlillaahi ci ngëneelug yàlla dong nag ndax kenn du am leer lu dul ci ngëneelug yàlla fi daaray ni ci ñaari kër yi kon kon ñaari leer yi xam nañ mooy leeru àddina ak leeru alaaxira waaw di am njortu bu baax yaakaar bu baax xasida gi suñu borom bijjil ñu xëccal ñu ci ngëneelam gu yaatu gi ci ñaari kër yi leeru àddina ak alaaxira mu xëccal ñu ko jaare ko ci xasida gi amin mu ne wa an yazidanaa taala aydan hudan wa irfanan wa fayda mu ne ba leegi maa ngi am yaakaar wa an yazidanaa suñu boroom yokkuñu taala moom mi nga xam ne kawe na aydan ba léegi hudan ak njub ak gindeeku wa irfanan wa faydan ak ay bëbb ay waamey leer ak ay xam-xam yu kenn xamut lépp ay bëbbu leer yu ñu borom bi di defal yokkuñu ko jaare ko ci xasida gi amin mu ne wa minhu aydan atlubus salaama min ar-radaa'ili ma'al malaama mu ne wa minhu ba léegi ci borom boo ku tedd ka aydan ci moom ba léegi azza ba léegi atlubu salaama moom lay ñaan li nga xam ne mooy ak mucc minar razaa'il ci bàkkaar yeeg takk-takk yeeg tirim tirim yi nga xam ne ñooy yàq doomu aadama bi ma malaama waaye it ak lépp loo xamante ne ak yeddaange lay doon loolu lépp maa ngi ñaan borom bi mu musal ma ci muccal ma ci defal ma ko jaare ko ci xaside gi mu ne wa minhu rumtul istiqaamata abad fi sunnatil muxtaari xayri man abad mu ne wa minhu ba léegi ci borom boo bële tabaaraka wa taala ci moom dong rumtulaay sàkkoo al istiqaama qul amantu billahi thumma istaqim loolu la yonent bi alei saat salaam waxoon saxaaba ba ne ko qul waxal <coughs> amantu billah gëm naa yàlla tabaraka wa taala thumma ginnaaw gi istaqim waaw gisoon nañ ca suuratu Huud ah ne ko istaqim kama umirt waaw ah, waaw kon mu ne ci borom bi tabaraka wa taala lay sàkkoo damb moom borom bi al mooy taxaw la station taxaw temm ci sa kanamu boroom ci sa ndigalu boroom yi du ouragan bu la ci yëngal du parce que jamono ji nee nañu soppeeku na du ne nit ñi nee nañ soppeeku na du lii xew na du na lee waxewut loolu lépp tax nga du da deñ fet nga des ne cow ne cow ci sa ndigalu boroom yi taxaw ci sa kanamu boroom tabaaraka wa ta'ala doo bouger ci yu baax yi muy digle yamu tere nga sori ko waaw te moom de ngu mu tax waaw moom laay ñaan nag istiqaama boo nee ci lu baax suñu boroom teg la ca nag dootoo ci bouger nekk ci dangu ni ci yonent bi alayhi salaatu salaam ne woon mu ne moom laa koy ñaan sama boroom waaw waaw abad runtul istiqaamata abad ba faw parce que loolu moo jafe station istiqaama xam nga nit bi nga def lu baax ñi nga xam ne ñuy dikkale tey ñu def lu baax mais suba ñu dàmbiwaat ci leneen ñu ñu baax nañu waaye loolu du li gën waaw ki gën mooy ki jël tànkam teg ko ci tànk yonent bi alayhi salaam te du bouger waaw ak nu nu nu yi mën a mën a mën a salfaañoo ak lu mu mën a dégg ak lu mën a tar-tar iblis ki bokkam ak ñi nga xam ne ndax ay jullit lañ iblis di jaar ci ñoom ngir yàqal la loolu lépp du tax ñu baal la teg te duñu geestu borom bi lañ teg bët yonent bi salaam ay ndigalam ak i tereem lu dut loolu faale la mu ne lool nag maa ngi koy sàkku sama borom abad ba faw waaw teg sama tànk moo tax mu ne fii sunnatil muxtaar yi ci sunnaay yonent bii nga xam ne moom nga tànn xayri aleyhi salaatu wassalaam xayri man abad mooy ki gën ku nekk jaamu yàlla mooy ki gën kuy wéetal borom bi mooy ki gën ku ma a jaamu yàlla ci mbindeef yi waaw dama lay ñaan borom bi al istiqaamata ba faw tegu ci sunna yonent bi alayhi salaatu salaam moo tax doyadal sunna mooy ko xamul dara naan waayu xoolal waa ahlu sunna ngee ba pare yow ku xam lii naka nga naan man ci tariqa suufi yi laa ci yoonu nit ñu sell ñi waaye bu ñuy wax affaire sunna nga naan woo leen ñeneen ñi dem leen seen waa ahlu sunna yow bokkoo ci lii lii sëriñ bi di mag di radiyallahu anhu di ñaan naan ko ci sunnaay yonent fii sunnatil muxtaari xayri man abad yow nga ñëw ne taalibeem nga wala taalibe ku koo xam ne moom ak ñoom ñoo bokk ci ñewoon muy yoon wii buñ nee sunna nga ne seet ñeneen yow xam nga ne xamoo fi ngay fi ngay sa bopp voilà lii mooy tariqatu sunna mooy yoonu sunnaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam alquran ak sunna loolu mooy le soufisme ku la wax lu wuteeg lii wax na la li moo xam ne demewul noonu <coughs> te ñi ko fi tegoon loon woowu lii lañu xam kuy woote leneen di tal sama ka def ay mbiri jinne nag bàyyi leen ko waaw waaye yoon wi yoon mooy yoonu alquran ak sunna mu ne salla wasallama alayhi llahu wal ali wasaxbi ko tuddoon na ci kaw léegi ne fii sunnatil muxtaar yi ca sunnaay ka nga xamante ne al muxtaar yi min tànn kenn du tudd yonent bi alei sat salaam te julliwoo ci moom moo tax mu ne salla julli tey sëlmal salla yal na julli wasallama tey sëlmal alayhi ci kawam du lu jeex allahu boroom bi nga xamante ne nii mooy boroom bu mag bi wal aali waaye day julli tamit ci ay ñoñam wa sahbi ak saxaabaam yu mag ya radiyallahu anhum wa man ak képp koo xam ne mu ngi xeeñtu ay jeexitam di ko topp di topp sunnaay yonent bi alayhi salaatu ak ay jeexitam ak li nga xam ne moom la fi bawoon wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala